nga xam ne day may image wa in kaana fiya timsaalul malik même bu dee ala sayri wa alayhi taaju même bu dee ne photo mooy li nekk ci kii mooy dañu def ci pièce monnaie bi ta loolu moom day dëggal dessiné ci li nga xamante ne mooy roi bi buuru waa dëkk boobee nekk ci kaw ngàngu naayam sol koronam sol taajal ndëppal buuram waaw loolu dara newu ci pièce yooyu ñu koy yor waaw mu ne waqad sabata sax na bi ahadith sahiha te hadis yu wér yi anna rasulallahi ken ndawal yàlla sallallahu ajaaza permettre na li Aïsha te sayyidatu Aïsha allah abdul banat mooy poupée yi nga xam day am ay forme wa inna al fuqaha ata fuqaha yi rahmatullah alayhim abahu lil mar'at takshifu an wajhiha 'inda al shahada te permettre nañ nit ki mu daal di wuññi xar kanamam jigéen bi bu dee jamono yoo xam ne day seede jamonoy seede kon lii lépp di wane kon daram yooyu nga doon wax naan waa bi attention yow li nga duggoon wax yow pièces yi nga xam ne yow yow yow mais ñun rial yi ñuy gis Arabie saoudite mais dafa yor euh, kii forme buur bi ak yooyu ak ak ay doomam yi nga xam ne ñoo ko fuutu woon wax loolu man nañ koo yor di ko nii lool Imam An-Nawawi la di ko ci def ci boppam daa xaram léegi nag kandaa di ko jëfandikoo loolu mën naa nekk parce que loolu xaalu darura la manuñ ko dara waaw di ko def sa poche def ko sa pochette di ko yor loolu mën naa nekk waaw te yonent bale saa saab li ci yëre rëy ci tekkal mooy ne pièces yi doon utiliser moo ne bañ doon utiliser yooyu du diréewul jullit bi moo ko doon defar yooyu da doon am loolu ay dessin te saa sam gisuñu fenn fu mu ne ah de Kaysar ni ñu def fii wala buroo buur bi ñu def fii daa xaram léegi monnaie yi xaram na nit ñi di ko utiliser waaw kon loolu suñu monnaie yi di ko ci def loolu baaxul mooy bu ñu amee choix nañ ci def leneen waaw nañ jël jabalu Uhud par exemple <laughs> def ci jabalu Uhud loolu mën na nekk montagne Uhud waaw def ci badar photo badar foofu def ci ci yi ak yu mel noonu waaw ay géej judda géej gi foofu yangoo ak yi nga xam ne ay montagne ay ay ay asamaan si sax yu mel noonu loolu li mën naa nekk mais li nga xamante ne mooy def ci ab photo boo xam ne nit ki lay représenter loolu baaxul dafa dafa xaraam la Imaamu Nawawi wax léegi nag mooy léegi man loolu defaruñu ko ce n'est pas de notre ressort c'est l'état du royaume wala de de notre pays ici au Sénégal man loolu frappé ma monnaie bi wala c'est l'Afrique de l'Ouest léegi man est-ce que man monnaie yooyu ma ci amee man naa ko utiliser ñu ne la si man nga ko utiliser waaw man nga ko yor di ci jëfandikoo di ko def sa pochette di ko def sa poche di ko def say mbir loolu lépp moo mën a nekk wul ah o taala alam léegi nag kon ginnaaw loolu léegi <laughs> nañ ñëw jeexal fii ci a Cheikh Taqi al-Usmani li muy après ñu ñëw ci wax ba Zuhayl yi après nag ñu pare suñu masala yi mu ne fa til at til léegi nag ginnaaw lii lépp ma ne la noo xaaral mais kon yow ma ne la noo xaaral loolu wax naa la ne ñoom wax nañ ñi nga xam ne ñoom lañ gis ak ñi nga xam ne ñi mu tudd waaw kenn rek nga ciy gis ki mu njëkk a tudd moo ne loolu dara newu ci ndax bokkuñ léegi dinañ ñëw bu wax bu su xay lii buñ paree ci lool dinañ def suñu leer na synthèse ci wàllu photographie sinon yi ci des moom leer na voilà <laughs> pièce de monnaie yeeg yooyu leer na voilà moo la Imaamu Nawawi tuddewoon buntu bi ne ci li nga xam ne dañ koy def ci pièce euh, baabu tahrimi taswir al haram fii bisaat aw hajar aw bi aw dirhamin aw dinaarin aw mixadda waa xaraam bu mu xaraam ngay dessiner ñuy dessiner loo xam daa am ruux ci loo xam ne ci tapis la wala loo xamante ne nii xeer la wala yére wala dirham wala diinaar waaw mooy pièces yi pièces de monnaie yi loolu kon leer na wax nañ la li nga xam ne al imaam as-Saraxsi lii mu wax moo ci nekk wallahu taala alam euh, léegi léegi nag al-Cheikh Muhammad Taqi al-Usmani mu ñëw mu ne am ak télévision kanta li nga xam ne moom lañ naan télévision wal vidéo ak vidéo yi fala shakka amul benn sikki sàkka fi hormati istimaaliha lii nag day wax ci premièrement day wax mbonte yi ci nekk waxu la ne àtte télévision mooy lew daa xaram mooy la ñuy génn en général loolu la jëkke wax <laughs> ngir dénoncer lool ba pare comme li nga xam ne képp koo xam ne waxuma waxu diine rek képp koo xam ne am nga ngor tuuti li nga xam ne noonu ngay dénoncer télévision yi li ciy xew ak seen yu bon yi nga xam ne moom la ñuy euh, dépravation des mœurs ak ñàkk col ko bu baax geeg ak yi ci nekk loolu moom moom moom nit ku koo xam ne sax diine ñor na la wala am na dara rek yenn yi rek loolu da koy bañ ndax loolu léegi nag loolu lay njëkke mu ne kanta yooyu fala shakk amul benn sikki sàkka laa wax fii hurmat istimaliha lihima mooy vidéo yeeg yooyu nga xam ne daa am yooyu mooy sikki nekkul ci xaram gu mu xaram di ko utiliser bi nazari ila ma yastamilaani alayhi min al munki min al munkarat al kathira min al xalaa wal mujun wal kashf an an-nisaa al-mutabarrijaat aw al-aariyaat wa maa ilaa zaalika min asbaab al-fusuuq waaw mu ne moom amul si ci sàkk ne daa xaram bi dee utiliser ci kaw li mu làmboo bu dee lii la làmboo kii yi nga xam ne moom la sariya ab bañ moom la tere yu bari yi nga xam ne moo làmboo képp koo xam ne ci télé yi lay dëkk dina ko gis publicité yi mooy ñu ñëw lépp lu ñuy xaraamal telu lay def même bu dul publicité même émission yoo xam ne sa normal rek yow ndaw si ni mu soloo rek mënoo ko xool en tant que dënn baa ngi ci biti yi karaw gu bi lépp tas daanaka yow bu dee yaa ngi koy xool ni tiim di xool moom mooy ci xaram nga dëkk bi du xaram du xaram jusqu'à la fin ak yeneen yoo xam ne moom la wane yeel awut nag lépp awut lu leen neex wal iyaadu billah léegi nag mu ne loolu noonu ci futteeku nga ca xaw ak li nga xam ne mooy dépravation des mœurs gi ak li nga xam ne mooy ak mbonte gi nga xam ne moom la Cheikh Ahmad Shakir doon wax ke bii passé rahimahullah wal kashf ak tamit jigéen ñi ni ñuy wuññee seen seen seen awra yi ak tamit li nga xam ne moom la leen sariya wax bu dee même réewum jullit dara lañ ci respecté wul ñu bari ci ñoom ah ñii moom li nga xam ne ñenn ñi duñ sol dara presque mu ne ak yi jëm ci yooyu nga xamante ni mooy ay source de perversité la léegi nag mu des walakin waaye léegi laaj nag day am yata atta fihima hukmu taswir bi haythu idha kana télévision aw vidéo xaaliyan min hadhihi al munkarat mu ne waa léegi laaj bi nag day des waaw léegi est que acte bi nga wax moom bi mu jàpp gis nga moom bi mu jàpp daa jàpp ne loolu amul daal euh, di différencier entre bi loxo def bi appareil yi def moom loolu la gis wa hafizahullah alhamdulillah léegi nag mu ne waa léegi nag laaj nag day taxaw waa mais mooy bu dee nag vidéo bi wala télé bi daal dinay set ci munkaraat yu bon yi ma fi dénoncé léegi nii amul ko comme chaîne nañ jël chaîne bu simple chaîne mooy euh, saoudien bi nga xam ne ay xadiis kese lay teg bu Médina bi di wane jàkkaay yonent bi alayhi salaam di teg ay xadiis rek di wane image yi foofu noonu nit ñi di dox ak tamit bu julli jotee ñu def ko en direct ak tamit chaîne bi Makka di wane julli yeeg ak alquran ak loolu ak Kaaba geeg yooyu nga xam ne loolu rek lay teg <laughs> amul sax ay publicité yooyu <laughs> moom loolu loolu lay teg nga xam ne lool mooy li mu dénoncé nii nga xamante ne mu mutabarrijaat yeeg ñi nga xam ne di wane seen taar yeeg di nangam ak nangam loolu ban na amul ci ci loolu waa léegi loolu nag <laughs> mu ne loolu nag fa la nekk nag waa loolu est-ce que bu boobaa day yor attey image yi nga xam ne moom la ñu tere waay <laughs> mu ne nag fa inna li hada al abdi fa inna li hada al abdi ad fihi waqfa mu ne nag nekk na nag ci masala bii nga xam ne moom laa posé man ah Cheikh Mouhammad Taqi al-Usmani man jaam bu bu bu doyadi bii de am naa ci ak taxaw loo xam ne moom li ci yëy yàbbi moom damaa jafe mooy jël ci position bu leer daanaka lool laa mënul ci lii waaw <laughs> ah, yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla jéggal jàmbur kii bi wa dalika lu ko waral loolu ma affaire bi daal di may nekk di dilem benn loo xam ne manuma ci aw ma ci lu leer ba man cee wax daal ndax lii nii ban atte la yor est-ce que yor atte yi image yi nga xam ne moom la photo yi nga xam ne da ngay taxaw ñu photo la mu leer ak nii lii ay vidéo la yoo xam ne day bouger mu ne wa daalika lu koy waral li anna suuratal muharrama mu ne image bi nga xam ne moom lañ xaraamal allati kaana mooy bi nga xamante ne mooy maa kaana manquusha aw manxuuta mooy boo xam ne soit dañ koo def ci yére bi wala dañ koo yett dañ koo def ak euh, boroode ko wala rëdd ko ci ab yére wala wala ñun yett ko ba xaytu bi nga xam ne day nekk yusbihu laha sifatul istiqrar day am melooy loo xam ne day sax alaa shay'in ci mbir taxaw wayya suurati allati kaanat lool mooy melo bi nga xam ne moom la yéeféer yi nga xam ne dañ koy samp mu taxaw moom la yéeféer yi doon yastamiluunaha lil ibaada moom lañ doon utiliser ngir jaam amma suurati allati laysa laha sabatun wa waaw image yi nga xam ne amul sax ak fenn comme suñu image vidéo yii ñu am nga xam ne day bouger ak télévision yi hein waaw loolu moom walaysat manquusa ala shay te tamit rëbbiñu ko fenn amul fenn fu mu nekk mooy gis nga cassette bi ak yooyu loolu du ay du ay foo xam ne fu mu nekk la foo xam ne dañ naan comme ni photo bi di taxawee nekk waaw walaysat manquusa ala shay'in bi sifatin da'ima amul ci xam dañ ne dañ ko ci def ci loo xam ne lu sax la amul fa innaha bi dhilli loolu mu ne yii nag li mu gën a mooy bi dhilli ci takkadeer asbah la gën a niru minha bi suura ci li nga xam ne mooy image <laughs> mais boo seetloo moom li muy waxe nii boo demee ba biir danga naan danga mën nga ko waxaat wax ji na ko waa léegi c'est quoi la ak photo bi nga doon wax parce que même appareil yi la ah <laughs> te léegi nga xam ne appareil bi photo mën naa nekk appareil bii jël vidéo léegi c'est quoi la différence ndax Cheikh Mouhamad Bakhit loolu la doon wax ne mbir mi bokkuñu takkandeer lay jël lay kappe génne loo xamante ne niru nuyuru fekk dara lu yàlla def waaw mooy ni mu nekk la ko sotti loolu li mu ñi ne niroon mooy ab seetu <laughs> voilà nit ku ne comme mu taxaw taxaw ci seetu loolu la photo léegi gën niroon wala ku taxaw tiim ndox moo xam ne mu yaatu la mu foofu leer nañ mu sëgg di gis boppam ne teg loolu la gën a niroon que li nga xam ne moom la gaa yi doon defar waaw léegi kon nañ ñëw <laughs> nañ continuer li muy wax mu ne loolu walay san mankuusa loolu kon loolu la loolu lim gën a nirool mooy takkandeer lu gën a nirool ko ab image image bi da nga koy gis non mu ne wayabdu anna surata télévision wala vidéo mu ne ta il apparaît que <laughs> mooy li nga xamante ni mooy image yi jóge ci yi jaar ci télévision bi ak vidéo yi la tastaqiru ala shay fi marhalati min al marahil illa ila kana fi surati film mu ne du tak fenn du amul fenn foo xam ne ci lay saxe fa lay nekk fa luñ ne lii mu ngi yi lu dul bu dee ne daa nekk ci benn ci étape yi étape yi lu dul loo xam ne daa nekk ci suuratu film comme film loo xam ne film la loo xam ne dañ ko teg ci cassette wala ab ab bande wala yu mel noonu wala ab CD fa in kaana suwaral insaani hayya bu dee ne euh, image yi jël mooy vidéo yiñ ñu jël bu nit ki mooy image yooyu day dund di bouger bi haythu tabdu ala shaasa nga xam ne mooy en direct comme naan day feeñ ci télé bi fii nafsil waqti alladhi yadharu fihi al insaan amaama al caméra nit ki fi muy taxawee ci caméra bi ñu jël ko nii mu feeñ directement ci télé bi en direct ah mu ne fa inna suurata bu boobaa li nga xam ne mooy melo bi mooy image bi la tastaqiru ala al caméra moom du sax ci caméra bi wala ala ci caméra waaye ci appareil mooy ci poste télévision bi muy feeñ wa innamaa hiya ajzaa'un kahrabaa'iyya tantaqilu min al caméra ila shaasa lool ay ay kii yu électrique la copeeru kii la quoi nu mu tudd euh, courant yoo xamante ne loolu ñi nga xam ne nag ñoo ko gën a xam instant bi nañ ñoom dinañ ko wax lu gën a ñu ci terme yi mu gën a <laughs> ay ay ay ay pàcc la ci wàllu loo xam ne ci courant bi lay jaar di déplacer wu di jóge ci caméra bi di dem ci poste téléviseur bi waaw mu ne wa tantaru léegi mu ciy feeñ bi bi al asli comme ni nga xam ne noonu mooy ni muy déroulement euh, vidéo bi waa ji di jël waa ji en direct noonu ni muy deme noonu lay demee su ma ginnaaw gi tas na wa tasul après mu deñ mu jeex mu jeex mu pare waaw waaw léegi kon loolu la quoi <laughs> waaw kon lii la quoi léegi mu ne <laughs> ginnaaw nag bi nga xam ne ci la wax lii euh, mu ne am amma idha ihtufiza fi sura fi sharitati al video kanta bu dee daa nekk ci cassette comme ab CD boo xam ne vidéo la fa inna suura bu boobaa image yi ñu nekk la tanqashu ala sharif du loo xam ne dañ ko rëdd def ko ci kaw euh, bande bi walla CD bi walla li nga xam ne mooy yooyu wa innama li am ba des tuhfazu fiha al ajza al kahrabaya li mooy image yi hmm, ñoom liñ ciy nekke loolu nekkul ne ay ay image yoo mën a gis nii la waaw non du loolu loolu sa pa ci wàllu électrique la rek mu jeex voilà am na nag ñu koy wax man xaw ma tax baat yi kii dama rëcc exactement waaw <laughs> léegi mu ne allati laysa fiha suura nga xam ne amul benn benn imaay fa ida zaharat hadhihi al ajza ala sa shaasa maratan ukhra bi dhalika at-tartib at-tabi'i bu jàllaatee nga tegaat vidéo bi ci sa télé wala sa appareil bi nga koy seetaane mu ñëwaat toppaat comme nam meloon avant naturellement walakin laysa laha sabat waaye amul ak sax wala istiqrar ala shafa te du sax tamit ci télé te saxu ci wa innama hiya tazharu watan mooy day feeñ après bu pare bu paree wa tas mi mu jeex mu ne fala yabdu anna hunalika marhalatan mu ne kon nag il apparaît que day mel ni amul benn ci état bi foo xam ne tonqashu fi as-sura ala shay'in bi sifatin mustaqirra boo xam ne mooy image yooyu nga xam ne moom la vidéo yoon def ko ci CD wala bandi wala yooyu dina sax ci yoon li nga xamante ne mooy ci fenn ci appareil bi wala fen waaw waaw loolu nag ñi nga xam ne ñooy informaticiens yeeg yooyu am na ñu koy waxee lu gën a simple yi yëpp ñooy wax wax yi yeex bi di wax <laughs> waaw waaw affaire yi moom ay kii la rek <laughs> waaw mooy fii mu ne wax ji ngay déglu même même même vidéo même même wax ji may wax boo ko defee ci internet bi est-ce que ne ay kii la mais da taal rek mu demaat waaw mais du loo xam ne daa am fu mu sax. mu ne waala hada mu ne nag ci kaw nii fa tanzilu hadhihi suura mooy wàcc li nga xamante ne kon nag mooy euh, lii nga xamante ne mooy suñu mooy euh, image yi nga xam ne ñooy nekk kon ci vidéo yi manzilata suuratul mustaqirra mushkil boo naree jël kon vidéo ak yooyu ak image yi jaar ci télé bi jox ko li nga xamante ne mooy Hmm? ak tey image boo xam ne comme photo bu ñu photo nit ki man koo taf nii après boo bëgg koo jox àtte boobu loolu c'est problématique waaw moo lii nii day leeral li tax moom manu cee wax lu leer mu ne wa rahimallahu imra'an hadaani lis-sawaabi fi dhalika yal na yàlla yërëm képp koo xamante ne fexe na ma gindi ma man a Cheikh Muhammad Taqi al-Usmani <laughs> li sawaab ci lu jub ci masala bi fii daalika ci lool wallahu borom bi nag malgré tout subhanahu woonaa ak gàcce ngaalaamaa moom alam mooy ki xam dëgg-dëgg kon lii la jeexale li nga xam ne moo jëm ci suñu masala yi jazaahu llahu taala alam léegi nag ñu ñëw xool al cheikh taqi al osmani après ñu ñëw kon moom vidéo da cee taxawandi ak télé yi <laughs> léegi ñu ñëw nag ci euh, euh, ngir jeexal wax ba az-Zuhay az-Zuhayli rahimahullahu ta'ala ci <coughs> téerim biñ la wax en kitaabul fiqh al-islami wa ah, moom moo génn a deux mille quinze voilà tamit sëriñ boo xam ne syrien la woon euh, rahmatullah def ay liggéey yu am solo léegi ci fiqhul islami kitaabu fiqhul islami wa adillatuhu Cheikh Wahb az-Zuhayli bi mu ñëwee xaamisan mu ne at-taswir at-taswiru léegi fii day wax lu am solo loo xam ne nañ ko wax après jàll ci côté bële tëpp yu bari yoo xam ne jëm nañ ko fi gis aaya yee non xadiis aaya yi muy tudd fii moo ngir leeral la ci wàlloo mais xadiis yeeg yooyu di yooyu gis nañ ko après nañ ñëw ci côté bi nga xam ne moo ñu sax côté photographie yeeg yooyu mu ne at-taswiru fi asli al-lugha al-arabiyya mu ne kanta at-taswir mooy di melale ci cosaanu làkku arab lii lay tekk maanaaw al insha mooy loo xam da nga koy créer da nga koy def mu nekk wat tartib waaye ak toftale wat tamyiz ak di ràññee lii lay tekki ci cosaanu làkk bi wa minhu bokk na ci al musawwiru mooy ki nga xam ne moom moo créer moo defar jox melo mu ne ahadu asmaillahi taala mooy bokk ci benn ci turu borom bi nga xam ne moo kawe yéegu moo tax mu al musawwir borom bi nga xam ne moom moo moo defar ci loo xam ne amul fu mu ko jële mooy loo xam ne amul luñ naan fële la ko jële loo xam ne lu mooy ko ñu defaree doomu aadama mu ne ci turu borom bi wa huwa alladhi sawwara jami'al war wa rattabaha mooy ki nga xam ne moo amal génn jox melu mboolem nekk téef yi ba pare daal di leen toftalew fa a'ta kulla shay'in minha suratan xaasa lu nekk ci mbindeefam yi mu jox ko melo boo xamante ne bu mu jagoo la wa hay'atan ak euh, mooy suura mooy melo bu mu jagoo wa hay'atan ak mooy ni muy apparaître hmm, munfarida boo xam da ciy wéet yatamayazu biha ala ikhtilafiha da wéete eh, di ci wéete malgré wute gi nga xam ne moom la mbindeef yi wute mu ne wa kasrati ak seen bariwaay lu ñu bari bari bari xatta doomu aadama yi kenn ku ci nekk na mel bu wute keneen ki même ay seex bokkuñu waaye tamit ñi nga xam ne ay jins lañ comme nit ñi ah, mbaam yi xar yi fas yi ah, gëléem yi ah, njanaaw yi loolu yu ñu nekk am nañ ñu mel loo xam ne beneen bi melu ko ak li ñuy bari mu ne wa minhu qawluhu ta'ala bokk na ci waxu borom bi nga xam ne kawe na yéegul lim ne summa sawwarnaakum mooy suuratul Araab ginnaaw gi ñuy jox melale leen jox leen melo bi ngeen xam ne yéen doomu aadama yi noon ngeen mel voilà ak yi nga xamante ne yëpp moom lay wax fa fa wa sawwarakum fa ahsana suwarakum ca suuratu Taghaabun mooy ki leen jox melo mu taaral yéen nit ñi ñi nga xam ne noonu la leen melale mu ne ak fii ay suurati ma sha'a rakkabak borom bi ne ci fii ay suura ma sha'a rakkabak ba nga xamante ne melo ba nga xam ne moo ko sopp moom borom bi moom la la tëgg daal di lay def yow doomu aadama mu ne huwa alladhi yusawwirukum fil arham yooyu yëpp ay aaya la yoo xam ne day wax lool ak tamit mu ne bokk na ci yooyu luy wane euh, waxu yonent bi alayhi salaam xalaqa allahu aadama ala suratihi euh, mu ngi noonu mu ne borom bi tabaaraka wa taala dafa bind Seydina Adama ci meloom voilà léegi euh, wallahu taala mu ne. mu ne ar euh, qaala ar-raahib al-asfahaani fi mufradaat al-qur'aan mu ne al imaam ar-raahib al-asfahaani nee na ci téereem boobu mufradaat al-qur'aan mu ne fa suuratu kon suura mooy melo araada biha fii muy wax maa xussa al-insaanu biha min al-hay'a al-mudrika bil-basar wal-basiira wa biha faddalahu ala kathiirin min xalqihi mu ne loolu li ay yim jublu mooy melo bi nga xam ne moom la borom bi jagleel ak forme bi nga xam ne moom la jox doomu aadama bi nga xam ne bu mën a peeg la ci boobu xoolee xam ne kii doomu aadama la waaye ak sa clairvoyance tamit te ci loolu te la ko gënalee ci lu bari ci dundee famille waaw mu ne wa kaana taswir al wax ba az-Zuhayli rahimahullah mu ne wa kaana taswiru al-mawjud fi ahdi an-nubuwwati alladhi ittajaha ilayhi an-nahyu wat-tahrim huwa alladhi tawaafara fihi sifaatu thalath mu ne nag déglu gis nga melo utal melo bi nga xam ne moom moo fekk moo moo xewoon jamono yonent bi saa saam bi nga xam ne bii yonent saa di tere yii ci loolu la jëmale li nga xam ne mooy tere bi ak xaraamal bi te moom la tëkku yi ngis ci xadiis yi di wax mooy yi nga xamante ne mooy daf cee mat ñetti melo suuratun maalahu ruux min al insaan wal xayawaan bi ci njëkk loo xamante ne mooy def loo xamante ne day am forme ruux mooy xayawaan loo xam ne ci nit wala loo xam ne animal la wala bàyyi ma ñaareel wa qasd ta'zim wala mu nekk loo xam ne nit ki da koo def ngir jublu ci màggal wa mudaahaat ñetteel mudaahaat aw muhaakaati xalqillah mooy di niru nirule ak di imiter mbindum yàlla wa fi'li ak jëfam mu ne wal xikmatu min at-tahrim sayes bi nekk nag ci xaraamal gi ñu xaraamal loolu man ut tashabbu bi ibadatil awsan bañ a nirul niruloog li nga xam ne mooy jaamukatu xërëm yi wal asnaam ak li nga xam ne mooy idole yi voilà wa muharabati shirk ak xeex shirk wa tawfir ta'zim ak tamit matal li nga xam ne mooy ak màggal lillaahi ngir yàlla wahdahu moom dong waaw waxuñ la nit ku yàlla màggal doo ko màggal waxuñ la loolu mooy màggalu jaamu loolu la lay wax voilà léegi mu indi wa ahamul ahadith al warida fi taswir ma yali loolu gisoon nañ ko voilà mooy li gën a màgg ci yi nga xam ne xadiis yi wax ci wàllu euh, euh, melo yooyu mooy ci melal gi nga xam ne moom la sharia tere loolu mooy liy ñëw loolu gis nañ ko mooy xadiis yi ñu fi wax nii rek moom la fiy indi léegi nag Cheikh Wahb ginnaaw bi waxee li indi mooy fi gis fii euh, après mu indi aaraa'ul ulamaa fi taswiir indi li waxoon te gisoon ko ci bi ginnaaw bi ñu gisee wax waxu Cheikh Euh, ñetteel jotaay bi sax parce que bu njëkk bi ci taxriij bi lañ defoon bi ci tegu ñu indi woon waxu al al imaam al xaafis euh, Ibn Abdul après ñu indi waxu imaam al xaafis an-Nawawi léegi bon yooyu la doon lay indi fii rek yooyu euh, loolu gis nañ ko ak waxu salaf yi surtout gis nañ ci yaatal ci li a Cheikh Mouhamad Taqi al-Usmani wax après. Euh, indi na tamit waxu al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani yu bon ci Fathul Bari mais loolu ñun ñeene woon euh, bon euh, loolu loolu loolu yii nii yii yii baax na voilà <laughs> voilà après moom muy indi waxu al-Hafiz Ibn Hajar ci Fathul Bari yi di jële ci al-Imam Ibn al-Arabi ala al-Maliki voilà loolu wallahu ta'ala a'lam léegi Euh, léegi nag euh, ñun li ñu kii fii nañ jël li nga xam ne euh, moom la doon wax bon après moom def na benn conclusion waaye li nga xam ne moom la Cheikh Mouhamad Taqi laa mujje bon léegi nañ ñëw foofu ginnaaw bi mu joxee kii mu ne amma suwar al mujassama non loolu du fii ba léegi <laughs> waaw waaw loolu c'est pas ici Euh, c'est pas ici keroog wax nañ tamit ñi nga xam ne mooy lii kii wax sànq euh, euh, Cheikh As-Sarakhsi al-Hanafi rahimahullah bu ko bon mooy poupée yooyu nga xam ne dañ koy permettre yooyu nga xam ne même bu dee ñenn ñi dañ koy bañ loolu kii al-Imam Abu Dawud rahmatullah alayhi at-Tirmidhi comme l'imam al-Hafiz Hajar wax ne ñoom solo nañ loo xam ne mooy li mu fi nettali woon keroog bi Sayyidatu Aisha doon foowe yooyu ak mbokkam yi voilà ba yeneen saa sam ñëwoon voilà loolu euh, romboon na léegi euh, mu ñu ñëw fi nga xam ne mooy pour géexal li nga xam ne moom la euh, ah, di wax voilà amma taswiru shamsi awil xayaal yi <laughs> waaw léegi mooy fii mu ne kanta li nga xam ne mooy image yi nga xam ne moom la ñuy jël mooy ash-shamsi léegi xam nañ ko mooy yi photographie yi def ak yooyu awil xayaal yi wala yi nga xam ne c'est mu ngi koy waxe virtuel voilà mooy loo xam ne ci xayal fa hada jaiz mu ne loolu mën naa nekk wala maania amul benn lu ñuy tere min ta'liq suratul xayaliya fil manazil wa ghayriha moom mu ne loolu amul benn problème mooy yooyu ñooy ñu def ko ci kër yi wala euh, ak luru kër yi quoi lonk ko ida lam takun da'iya lil fitna ka suwari nisa'i lati yadharu fiha shay'un min yadharu fiha shay'un min jasadiha ghayru al-wajhi wal-kaffayn ka-sawaa'idi was-siqaan wash-shu'ur wash-shu'ur wa haadha <laughs> yantabiqu aydan ala suwari at-tilfaaz wa maa ya'rudu fiihi min raqsin wa tamthiilin wa ghinaa'in mughniyaatin kullu dhaalika haraamun fii ra'yii <laughs> mu ne kon loolu mu ne yooyu bu dee yi nga xam ne moom la photographie yi nga am appareil yi di jël loolu noonu moom lool man li ma gis mooy loolu da new ci waaw bu dee ne du indi fitna waaw il faut pas mu nekk n'importe quel ñi nga xam ne seen kër yi dañuy jël nee na ngay star la ñuy jël yoo xam ne solum dara taf ko seen kër yi wala seen oto yi wala seen nàngam yi nga xamante ni lépp lu yàllay tere noonu la mel ñu teg ko naan ay yooyu mu ne don loolu moom daa xaram moom <laughs> waaw façon musicienne yeeg actrice yeeg xata yooyu nga xam ne seen yeel yeeg seen léppay feeñ ñu foto leen noonu teg waa ji naan mooy ab staram mooy nangamam wala boog mooy nangam yooyu mu ne non non loolu waxuñ loolu de nga xam ne yaramam yi daanaka bu lépp feeñu lu ko ci neex a ngay feeñ loolu wal iyaadu billaah loolu moom dafa xaram mu ne loolu nag que nekk yow bu ñu teg ak télé bi benn la ah nga koy xool ci télé bi ah xam nga moom la la kii door wax sànq <laughs> non loolu moom waxu moom wax ne loolu moom mbir la moo xam ne jarul sax fi attardé wu waaw loolu moom nit koo xamante ni boo xamul dara ci diini nga am ngor tuuti am am am am am rus tuuti rek da xam ne yii moom yii moom sincèrement tele yi moom li ci ëpp moom gars yi dañuy dañuy déconner quoi voilà <laughs> mu ne wa am ma amalun naxti waaw war rasmi lin al aariya allati yaqumu biha min ashadd al muharramat wal kaba'ir <laughs> mu ne Kanta lii la lii la kii doon wax a Cheikh kii <laughs> Ahmad Muhammad Shakir <laughs> rahimahullah naan Kanta yi nga xam ne moom la ñuy liggéey mooy œuvre yi ñu moom la ñuy defar di defar ay ay jigéen ay góor ak yeneen yoo xam ne ñu dara nga xam ne moom la étudiants yi nekk ci euh, liñ naan les facultés des beaux-arts yooyu <laughs> mooy fununul jamila mu ne moom moom moo gën a taru xaram moom ak ak ak bàkkaar wu rëy te loolu manula nit manula taxaw naan boo dañ ciy qiyaase wala yasul qiyaasul rasmi non non loolu manuñu ko defaa ah. naan wala man nañu doo loolu daa man ne moom la la kee doon wax ba pare naan yàlla na yàlla rëbb képp koo xamante <laughs> moom moo permettre loolu am wala képp koo gis man ngi dara ba pare gërëm ko wala gërëm ko noonu wala nga man cee wax nga ne mu loolu di continuer waaw léegi nag muy wax léegi nag mooy liñ fa wa sababu fi ibahati suwar alxayaaliya anna taswira la yusamma taswiran lughatan mu ne kantaa léegi liñ ma wax man az-zuh wahb az-zuhayli rahimahullah mais lan moo tax li gaayee def ñoom Mustafa al-Humami ñoom al-Cheikh al même bu dee al-Cheikh Ali as moo kii ne du loo xam ne catégoriquement dañ naan nag yooyu texte bi da koo laal mais nañ ko moytu rek ngir moom moo ci gën a waaw waa ñooñu nag ah loolu ñoom mu ne sababu wa sababu fii ibahati suwar as-suwar al-xayaaliya mu ne li sabab que ne loolu bu dafa dagan yi nga xam ne mooy photo yi nga xam ne mooy appareil yee koy jël am na taswiraha que ne gis nga yooyu photo yooyu ñoon laa yusamma taswiran lugha kenn ko woowee photo ci làkku arab la mu doon wax dëgg-dëgg du image yooyu la yor wala saran caagantewul sharia li ma taqaddama comme ni lu jiitu ma wax la ko sànq min bayaani maana taswir fi ahdi nubuwa la nga xam ne mooy maanaawu photo lam doon teg image yeen doon wax ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam wa li anna haadha taswir ba ya'uddu sura ndax bu dee photo parce que waxoon na la sànq ne yooyu mooy yi nga xamante ne nit ñi dañ ko doon def ah mooy jël loo xamante ni da nga koy représenter soit ngir màggal wala ngir di ko jaam wala yooyu comme ni nga xam ne loolu lañ doon def waaw mooy yim la wax sànq darul ñu ci ñëwaat mu ne loolu noonu maanaa boobu noonu amul ci photo yi ñëw rek dóoru photo yi amul ci waaw loolu am na xaaral taswiir ndax photo yi nga xam moom la ñuy def photographie mooy appareil yi di def sur téléphone yeeg ak appareil photo yi loolu xam nga lan la mooy xabsan liñ jëli mooy dañuy tëj moom la Cheikh Moustapha kii kii doon wax al al al mufti bi Mouhamad Bakhit rahimahullah kenn loolu mooy day jàpp image bi lay capter mooy mooy mooy ker gi aw suura wala image bi lay capter woon rek mis la suura fil mir'at wa suura fil ma moom laa doon wax sànq ne li mu ngi di diroon loolu mooy image bi nga xam ne boo taxawee ci seetu jàkkaarloog moom est-ce que seetu bi fii mu ne daa daa créer dara créewul dara li mu def mooy daa reproduire li mu nekk ci kanamam appareil photo bi noonu la def voilà wala wa suura fil boo sëggee ci ndox moo xam ne dafa ne teg yënguwul foofu leer limpide nga sëgg di gis sa bopp mu ne kullu fil amri anna suuratul mir'at awil ma ghayru saabita waaw waaw te lépp nekk mooy boo xoolee seetu bi mais seetu bi yënguwul ah ndox mi bu nee tek yënguwul pour lii mu ngi ci delloo waxu ñi nga am nañ naan day yëngoo bu dee day yëngu comme vidéo yi loolu garaawul mais sauf que léegi vidéo yi xam nga sànq Cheikh Mouhamad Taqi euh, kii euh, alonsman yi mu doon am mais mooy dafa mel ni moom jamono ji muy bind lii pause amul mooy jekki jël vidéo bi na ko pause xam nga boo ko posé kat pause affaire bi taxaw waa ji taxaw léegi mooy affaire bi taxaw na image bi mooy li ngay am ci photo bu ñu photo ak boo xoolee tele bi boo posé sa sa vidéo wala même en direct mais nga pause ko ndax da ngay julli après reprendre at cinq minutes def reprendre at li la weesoon mais boo ko posé mais même loolu ngay gis ci image bi moom ngay gis bu bu dee waa ji photo na taxaw ah mooy nee na am na fu mu sax <laughs> voilà moo tax loolu loolu noonu ah que dafa ne tekkalaax ci ndox mi comme seetu bi naka noonu c'est mu même chose amul benn différence waaw mutaharrika kullu ma fi al-amri anna suratul mir'at aw al-ma' mutaharrika day yëngu ghayru thabita saxul mooy loo xam ne boo ci taxawee après da ngay dem waaw wa suratul xayaaliya quant euh, image yi nga xam ne moom la mooy virtuel yi nga xamante ni image virtuelle la xam nga moom lay am appareil photo yi yow sa téléphone boo jëlee ay photo yu bari fan la sax <laughs> boo tojoon téléphone bi doo ko gis doo gis yow loolu appareil photo bi boo jëloon pattul doo gis affaire yi ci biir kon ñu xam ne loolook li ñu defaral loxo mu ne jonn lool bokkuñu voilà mu ne wasuwarul xayaaliya ah tasabbatu bil ahmaadil kiimaawiya wa nahwiha ni ñuy fexe mooy ni nga xam ne mooy développer yi ñu koy développer ci wàllu chimique ak yu mel noonu ci ngay mane loolooy tax saa boo ko soxlaa delluwaat ci mbir mi wax ni mu meloon mu ne wa hada la yusamma taswiran fil haqiqa loolu développement boobu développé boobu muy def nga xam ne boo soxlawaatee image bi da nga naan nii rek gisaat ko wala euh, euh, nga yor ay fichiers yu bari bés cliquer mu ñëw loolu kenn du ko woowee taswir kenn du ko woowee koo xam ne kuy defar image la koo xam ne comme dégg-dégg bi nga xam ne moom la ci ash-shari' amoon fil haqiqa ñu dëgg-dëgg waaw fa xam alhamda huwa al-mani' min al-intiqal wa at-taharruk mu ne li xam boobu mooy développement boobu ñu ko ak di ko euh, objectif loolu di ko di ko di ko di ko di mooy li nga xam ne loolu dëgg-dëgg moom la ñuy woowee li nga xamante ne loolu mooy permettre hein mooy liy tere loolu di soppeeku di di di bouger image yooyu ak di yëngatu jeex na. waaw loolu amul benn problème loolu dañ naan la wallahu taala alam mooy wuute na bu dee tele yi de toute façon mooy li a Cheikh Mouhamad Taqi doon wax naan euh, yal na yàlla yërëm ku ko ci gindi dañ naan walillahi alhamdu wal minna loolu gindeeku nañ ci mooy la mooy c'est pas la même waaw bokkul dara ak li nga xamante ne nii moom la euh, ki nga xam ne daa ñëw jël ab kiiwam di defar moo xam sculpteur la ci bant wala bronze wala xaalis wala yooyu wala xatta sax ñi nga xam ne dañuy jël di dessiner ñooñu bokkuñoo ki nga xamante ne nii moom télévision ab vidéo lañ jël wala dañ la caméra après yónni waat ko projeté ko waat après nit ñi di seetaan ñuy gis loolu dara new ci lépp lu ci xaraam ci loolu xam nga la mooy li xaraam ci wàllu est-ce que la charia digle ci wàllu sol ko jaxasoo gaat entre góor ñeeg jigéen ñaag ak li sariya jàngal est daal dinañ koy dëppoo wala déet loolu kese mooy wane ak xaraamam wala déet te lool xaraamul ndax loolu xaraamul bu boobaa ndax li mu doon waaye li xayri li nee na tax mu xaraam moo tax photo yi nga xamante ne moom la appareil yiy jël yooyu walillahi alhamdulillah insha allahu taala la ñu ne doon dàqal cheikh euh, Mouhamad Bakhit li mu wax moo dëgg insha allah loolu lañ gis te moom la wax ba di wax nii ne loolu liñ gën a doon mooy mbir mi nekk loo xamante ne waa ji daa ñëw taxaw di ko defar ak yooyu déedéet daa jël ak appareil correct que ne waa ji waa ka defar appareil ba nangam ak nangam permettre waa ji mën a def lu bari comme le Cheikh Albani rahimahullah di wax dañ naan loolu am na différence ak léegi waaw de toute façon image yi ñuy wax ci wàllu qiyaas la dugge moo tax Cheikh Ali euh, as-Sabuni doon wax ne affaire bi même bu dee mënuñu ne texte bi da koo dugal quand même mënuñu ko wax sauf que le moom. ki koy def ñu koy woowee photographe wala koo xam ne day defar day day melo day moom photographe lu bees la mooy kuy melale musawwir ki ñu koy def musawwar mu xaw a niroog kaddu yi loolu amaana loolu war na tax nañ ko moy voilà loolu man nga dégg loolu mais loolu taxul mu nekk la même chose ci wàllu qiyaas ci côté qiyaas la duggee te am na faariq qiyaasul ma al faariq la mooy dafa am ab loo xam ne euh, ab ab lu takkale diggante ñaari qiyaas yi. parce kii mooy li la wax dafa jël benn dafa tiim kii bi jël ombre bi da karek jël jël ñëwaat amul lenn loo xam ne daa ñëw toog bi kii naan damay niru niru ak yàlla ak damay kii nangam esprit boobu daa newul ci moom waaw xaajuna bokk ñaar doon li ñuy def wallahu ta'ala a'lam loolu lañ gis ne mooy li gën a dëgër que ne vidéo yeeg li nga xamante ne mooy photo yeeg loolu euh, euh, euh, photo nii loolu dara naw ci voilà léegi nag mu des bu dee da nga koy lonk loolu gisoon nañ ko ci waxu boroom xam-xam yi def ko poster sa salon wala yu mel noonu euh, euh, kenn manu la wax ne am na ay dé benn manu la bañ même ñi nga xam ne ñoo naan loolu dara ne ci te lool ci fuqaha u Maliki yi la gën a bëree gisoon nañ seen teqantal li Cheikh tax yi doon wax euh, hafiza hafizahullah ñoom ñi nga xam ne fa waxu lu amul jëmm lu amul koor ak lu amul takkandeer lu bari ci ñoom ñoo koy wax lu ci ñi koy wax bu ñoom kese mais ñoo ëpp waaw te dox bu ñoom ñëpp ñoom Maliki rahmatullah alayhi ci kaw loolu dañ naan kenn bu boobaa du loo xam ne dañ naan lu ñu jooyal la parce que am na ñoo xamante ne ay shirkiyaat lañ ciy def dañuy jël photo Serigne la teg seen biir néeg wala seen biir kii saabu bu ñuy génn raay bi woon noonu jàpp ne bu ñu bu ñu néegee te defuñu ko sax jaral na leen jóge fa jóge woon daw si waat delluwaat ci biir gi ngir raay doole demaat loolu xam ne loolu musiba bu boobaa nag dañ naan loolu loolu noonu day tax yooyu noonu mu jara nekk loo xam ne lu jara moytu la waaw bu dee ci côté boobu tanzim boobu nga xam ne mën na yóbbu nit ci ci nañ ko loolu moom moytu ko moo gën tal bu dee ndax saddu zaria day taxaw tëj lépp loo xam ne lay yóbbu ci lu ñaaw lu baaxul dañ koy tëj kanta lépp loo xam ne lay yóbbu ci lu baax loolu dañ koy upp muy fatxu zaria voilà kon loo ci kaw noonu nañ ci bàyyi xel te bañ tamit doy dal waxu ñenn ñi nga xamante ne dañ ne ñoo ñoom photo dañu jàpp ne voilà euh, ñoom liñ jàpp yooyu yëpp ci yem voilà rayul am yi na boo xam ne boo xam-xam yi bari loolu lañ wax voilà nga respecté leen tamit ba nga nekk naan ñii dañu rengaar xoolal voilà en deux mille vingt six ba kii sonn voilà waaye nekk fi naan ay photo yooyu kenn du ko photo bu ñu naree photo mu ne non non non di laqatoog di kii di moytandiku waaye ñii ñii ñii ñii ban àddina la ñuy dund ma la daa yaa ngi tooñ waaw moom minimum li ñuy def teg nag mu ngi xalaat waxu yeneen saa yow xalaatu tus waaw yow mi jàpp yow mi koy def xalaatoo dara. lu dul sa plaisir taxaw wala euh, voilà prendre des souvenirs yow ñaar ñooñ bokk nañ état d'esprit yi nga yaakaar yow bu dee ne ñëw nga ba jàppalee jàppal lool mais bul ringaat gise kenn te bul fekk nekk benn jataay dégg ay nit di doyadal ñu mel noonu di di njaar na ñii ñii dañu ringaar dañu kii nga ñëw di leen ci jàppale wala yaagu billah nga leeral leen ne leen bàyyi leen tooñ te li ngeen di wax gravité bu mag la parce que ñoom li ñuy wax am na boroom xam-xam sàngam te texte sàngam nàngam loolu daa dugal lépp du utal leen ñoom li ñuy dégg ak li tax ñuy wax lool loo xam ne ñoom seen wax loolu lay yenu ci waxu yonent bay saa saam loolu lay yenu loolu mooy li gën nekk fi di saboote nit ñi ak di leen tuutal ak jàpp ne ñëwee kii dafa rengaar amul photo ñaan moom kenn du ko photo xew mi waaye buñ nee nii mu dem yoonam bëggul ko photo nàngam mais bu ko neexee moom fi mu ko teg muy moom moom laa lay wax nii nii moom mu ngi xalaat li gën a ak tereem di taxe di tënkoog yow xalaatoo tous mbiru bakkat xam nga ne sa sa tànn maa bay na waaye a diggante biddiw ba nekk ca kaw ak bënitu suuf ñaar yooyu wute nañ bii dugg xadiis mawlana ibnu mas'ud radiyallahu anhu bu boobaa nag